al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul buyuu' fi baabur rahni wa ghayrihi wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam aw qaala radiyallahu anhu sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquul man adraka maalahu bi'aynihi 'inda rajulin aw insaanin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghayrihi kon al-imaamu Abdul Ghaniyy rahimahullahu ta'aala mu indi fi xadis bi nga xam ne mooy ñetteelu xadis ci suñu buntu bi di wax ci tay léeg lu mel ni moom mu ngi xadis numéro deux cent quatre-vingt-trois non deux cent ak juróom-ñett fukk ak ñeent mu ne waanhu xadis bii ba léegi mu koy jële ci ki nga xam ne moom la jële woon xadis bi ñu mujj woon bii weesu muy seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu ci ba léegi boo xadis bii nii ci moom lañ ko jëlee annahu qaal ki ni neena qaala rasulullah mu ne qaala nee na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam aw qaala wala bopp moom Seydina Abu Hurayra dane sami'tu an-nabi dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag si ci sàkkala ci raawi bi am na ne yaqulu dégg naa ko muy wax ah ne man adraka képp koo xam ne dab na maalahu alalam bi aynihi mooy alal ja alal ja dëgg dëgg joxe woon bi aynihi inda rajulin fa waajoo xamante ne nii loolu rajulin tam yanaan jour loolu nag amul mafhum loolu moo tax mu aw insaanin wala nit voilà mooy manuma ne ci voilà kon bu ñu jigéen ah non non non mooy góor ak jigéen ci yem moo tax mu gën a leeral aw insaanin wala mooy ñu fekk alalam alal ja mu joxe woon hmm, bi ay nii dëgg-dëgg alal ja cay boppam mu fekk ko ca benn nit boo xam ne xat dëgg-dëgg moom af af lafa moom dafa dafa dafa perte voilà mooy dañ koo servir koo xamante ni mooy dafa dafa ñàkk mooy af lafa mooy koo xam ne dafa def benn commerce voilà koo xam ne dafa moom bor yi mu yor ñoo ëpp capital am voilà dafa mujj moom dafa perte ko voilà mooy ne waa ji dafa mujj léegi il ne s'en retrouve plus quoi il ne jeex na voilà. parce que mooy koo xam ne mooy li mu am ci bor moo ëpp moom affaire am bi comme nga jëloon un million def ko ci benn commerce voilà yow nga def ko léegi charge yaak dette yaak affaire yi dañu ñëw ba muur la quoi léegi ëpp mat cinq millions te yow mooy yow la nga ci defoon jeex na far say li nga li li nga topp na ëpp loolu lépp nga xam ne yoratoo dara voilà léegi nag mu ne kooku mooy aflasa ci gàttal mu ne nag képp koo xam ne ku mel noonu yow daf laa yoreel daa am loo ko lebaloon ah léegi nag di ñëw <laughs> comme par exemple yow nga lebaloon ko parce que ci euh, activité bi nga xam ne moom la doon def yaxantu bi mu doon def dajee soxla woon ay oto yow nga lebaloon ko benn oto quoi léegi comme que yow jaay ko oto nga exemple rek laa jox après ma joxee lii bu ko defee après di ngeen comprendre insha allahu taala léegi yow nga am lebal ko benn oto léegi bi ko ko lebalee léegi waa ji nag aflaha mooy mu perte affaire yi bon mu mettre la clé sous la porte voilà loolu nañ koy waxe mooy entreprise bi tëj ah ñu kii nu juge bi ne kii dañ koy ko mooy jeex na quoi euh, euh, mais voilà euh, arrêt section d'activité léegi sauf que waa ji yow yow mi ko amaloon oto bi nga dem këram wala concessionnaire fam ne woon nga dem fekk fa yow oto bi nga xamante ni moo ma ko aaloon loolu la yonent ma lay saa saam bi wax man képp koo xam ne adraka daal dinay dab maalahu alalam bi aynihi mooy alal jam joxe woon waxuñu bu mel ni moom de ah non non non bu mel ni moom mooy ca bii la woon man ak trois cent laa ko joxoon bii la même même kii bi ñu tudd plaque d'immatriculation bi c'est pareil moom la bii la voilà loolu ma day <laughs> léegi moom mu fekk ko te waajoo jëlee ko fa léegi mooy waaye daa bay ñoo xam ne ñu bari la yoreel mooy comme moom daa daa daa dugg daa daa <laughs> mooy fu bari na fii yi nag daal di koy muur bori muur ba léegi mën a fi génn ba sax tëj na entreprise am lam doon ci léegi yow mi ñëw fekk. la nga ko joxoon oto boobu ne nga fekk ko fa ko loolu la naan foofu bu ma waajooju noonu ak xaqu bi fii moom tey moo gën a yeeyi ci jëlaat oto bi te keneen amul kenn ñeneen ñeneen ah non non non waaye kii yeneen mën a ëpp yow li mu la yor oto bi laa koy jël non loolu boo ñëwee ci juge bi <laughs> bu l'islam lan la ñu dañ naan ay eh, attention juge bi day laajte léegi kan moo fi kan moo ko aaloon oto bi. kan moo ko lebaloon <laughs> ñu ne ah bon monsieur X mii la mais du monsieur B ah monsieur B moom dëgg la li li ko waaj a yoreel moo ëpp waaye nag du moom monsieur X mais moo ko aaloo ko da kon bu boobaa juge bi naan kon dossier classé ndax affaire bi euh, yo hadis bi lii la wax ne man adraka yeneen ci ma sa san nee na man adraka képp ku da ku fekk maalahu alalam bi aynihi ca dëgg-dëgg mooy alal jamu joxe ah inda rajulin fa góor wala nit koo xam ne kat aflata dafa dafa dafa dafa newoon ci commerce wala ci yaxantu ba ci ba ba ñu se mooy yéppam yàqu voilà fa huwa kooku ku a xaqu bihi ca alal joojee min ghayrihi ci keneen voilà yow moo ko gën a ëppale ay bor lu la lu la waaji yoreel ëpp it <laughs> ah déet kii moo ko joxoon bii moo ko lebaloon bii te fekkaat na ko fi kooku moo ko gën a yeey loolu la hadith bii di wax kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi ci tegu di hadith deux cent quatre-vingt-cinq ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom mu ne waan Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala ja'al wa fii lafz qadaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bish-shuf'ati fii kulli maalin lam yuqsam fa-idhaa waqa'ati al-huduud wa surrifati at-turuq falaa shuf'a kon al-imaamu Abdul Ghani hadith bii nii ah mu ne mu ngi koy jëlee man jaabir muy suñu ñeenteelu xadiis ba léegi kon ci buntu bi mu ne waan jaabir ba mu ngi jële ci saxaaba bi ñu naan jaabir ibni abdillah di doomu ka ñuy wax abdillah radiyallahu anhuma moom san baayam saxaaba la woon annahu qaal mu ne moom neena jaala def na waaw lool wa fii lafz am ci beneen kaddu ci li nga xam ne mooy xadiis bii dane qada mooy atte na wala atte na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi shuf'ati fii kulli maal bi shuf'ati ci li nga xam ne mooy shuf'a fii kulli maal ci alal ju ne lam yuqsam boo xam ne kenn daal di bu koy départage séddoowuñ ko léegi lan mooy shuf'a shuf'a mooy lan mooy eh, waa ji xam nga shuf'a ci mooy lu tool jóge ak loo xam ne ak yokk voilà shafaa day tekki yokku day tekki tamit lu tóol moo tax euh, shafaa ak witar voilà loolu léegi fii la fii urfu shar'i ci kii buñ ko waxee fii shafaa lan lañ ci jublu mooy li nga xam ne nit ki damay bokkat benn waay hmm? day bokk benn waay am ab collaborateur am koo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk comme jënd benn tool benn suuf boo xam ne dañ koo jënd ngir bay léegi nag ñu jënd ko ñoom ñaar ku nekk jox su euh, damay jox benn exemple kese bu ci nekk rek benn exemple affaire yi ci saraa lay gën a leer ah voilà insha allahu taala léegi kii joxe cinquante kii joxe cinquante ah comme mbir mi di jaar cinquante million kii joxe vingt cinq million kii joxe vingt cinq millions léegi ñu jënd benn ay hectares de terre yoo xamante ne nii ñoom ñoo ko bokk waaye ah waxuñu waxuñu que waaw fii lañ ko xaaj fii la kii yan kii moom moom fii kii moom moom fii waxuñu loolu voilà moom la la yonent ba léegi nag biñ demee noonu kenn ci dem ba ci biir boo ne man daal gis naan damay jaay quoi man sama partie mooy li ma ci am sama euh, xaaj dama koy jaay voilà léegi nag mu ñëw jaay ko mu jaay ko te waa ji yëgu ko bu ko waa mooy collaborateur bi waa ji mu nga xam ne moom la jëndaloon mbir mi moo mu yëg ne léegi waaja jaay na voilà léegi mu jaay barkeel moo xam vingt cinq millions wala cinquante million la ko jaay wala lu mu ko jaayee trente millions wala deux millions wala lu mu ko jaayee léegi nag waaja ba mu jaayee waaja yëg ko mooy ka mu àndaloon jëndoon affaire bi léegi nag ba mu ko yëgee kooku ba mu yëgee affaire bi bu boobaa moom day am droit mooy waajoo jëlee nga xam ne moom la àndaloon jëndoon te bu njëkk day am droit dem ci ki nga xamante ne nii mooy hein mooy ka jënd ah, nag. affaire bi mooy man dama koy jënd voilà mooy lan nga joxe ñaata du ko jënd bu la nee cinquante millions moom mu pare joxe cinquante millions bu dee pare nag voilà obligé wul moom mooy ci bëgg kese voilà mu ne man bon man léegi dama lay jox cinquante millions récupérer terrain yi voilà récupérer affaire bi quoi voilà loolu mooy souvent voilà loolu <laughs> loolu la loolu la nag kon nag mu ngi noonu le léegi nag loolu la nga xam ne moom moo ci gëna yey keneen ndaw ndax waa ji li gënoon bu ko doon jaay moom mu ko ah man de damay keneen ci ne ko ah, man garaawul non jaayal garaawul man soxla ma lu garaawul quoi léegi mu jaay loolu garaawul waaye bu ko déggee tamit que ne waa ji jaay na mu dégg ko mais deful benn intervention deful daa mel ni ku ko gërëm ba waajal jël ba commencé di ci def ay affaire a mënu la ñëw te gannaaw naan déedéet parce que ba mu ko déggee rek te lay amee droit loolu amul das ñu naan ko waaye ba mu ko amul weer mooy jamono jëm ko yëgee rek yëg ne collaborateur am comme jëndaloon affaire bi moom jaay na a saate que ne ah man nag suuf soosu noonu diw jënd diw moom mu gis diw wax ak waa ne ko man suuf si dama koy dama ko bëgg récupérer ñaata la ko jaay mu ne la nga ne ko ñaata nga ko jaay mu ne vingt millions yow waa ji dem gis waaja ne ko utaalay seede bu gën a wóor ne ko yow euh, ne ko yow léegi vingt millions la la ko sama waa ji jaay ñoo bokkoon jëndoon suuf si yow dama lay jox vingt millions récupérer li nga xamante ne mooy suuf si loolu noonu mooy suufaan te bu boobaa waaye xulet bay man man maa ngi seen naa yi waaye dafa nii nga naan dañ naan la fee eh, attention ah, buñ ñëwee ci juge bi juge bi naan aywa ñu lay mu wax ne waaw mag kii sama mois bii monsieur bee nii man monsieur X ak moom maa ko dul lool ñooñu bokkoon jënd suuf si léegi moom dafa jaay teeguma ko ba ma ko yëgee nag laa m moom mu jaay ko monsieur monsieur D monsieur D nii waa yëgal ko ne ah man nag lan lañ ko jëndee dama la koy jox voilà loolu it loolu la mooy il faut. bu koy def mooy man la ñëw ne lu gën a néew déedéet boo bu dee pare nga jox ko loolu bu boobaa ji daan la bu dee pare nga ngir jox ko loolu dana koy jox waaye moom kantaan neex na ko neexu ko déedéet loolu mooy affaire charia voilà jeex na loolu. mooy suufan ci gàttal léegi nag mu ngi noonu le léegi nag kon loolu mu ne nag jaala moom sayyidina Jaabir radiyallahu mu ne jaala def na aw wa ci beneen kàddu ci xadis mu ne qada atte na annabiyyu yonent bi alayhi bi shuf'ati ci li ñu wax léegi expliqué ko boobu ba léegi fii kulli maan mais ci loolu nag lan lay dox ci bépp alal doo xam ne lam ñu xam kenn euh, euh, départagé wu ko kenn séddowu ko mooy comme ñu waxoon cinquante cinquante lañ joxe kii joxe xaaj kii joxe xaaj ñu jëndu terrain voilà ngir des ci dara dañ dee ba ci biir kenn ki ne day jaay xam nga partagé wuñ ne kii moom moom fii kii moom moom fii loolu lay wax bépp alal bu demee noonu kooku moom hein kooku day am droit kenn ki bu kenn ki jaayee moom day am kam ko jaay day am droit dem ca moom jox ko la mu joxe lañ ko jëndi woon moom mu récupérer terrain bi mu ne waaye nag fa ida waqa'atil hudud waaye nag sauf ko bu doon ne cette fois-ci mooy gars yi bañ bañ bokkee jënd mbir mi ah yemuñu ci lool rek bañ koo bañ koo séddale non départage nañ ko def ne ku nekk dañ utal ko ak mur ah loolu la naan fa ila waqa'atil hudud bu dee nag dafa rox ay hudud mooy mooy mooy frontières yi nga xam ne léegi suuf si nekkatul suuf soo xam ne dañ koo bàyyi noonu rek ñëpp ñoom ñaar xam ne bu ñuy dugg ci suuf si ci terre li nga xam ne mooy suuf si bu doon ne ab tool la ñoom jaar fii lu tax ngay jaar tool bi nag bu dee la nag ba ñu ko jëndee dañ koo xaaj ci digg bi ku nekk utal sa bopp buntu. utal sa bopp ay mur yoo xam ne moo séparé affaire ay ñett nga xam ne kenn ci ñoom amul du du am droit ñëw rek nu ko neexee dugg ci toolu jàmbur voilà loolu bu boobaa loolu la nag bu dee loolu dafa xew fa ida waqatil hudud bu dee nag ah rot na te teg nañu li nga xamante ne nii <coughs> mooy mooy dëkk yi frontières yi mooy nag ah léegi nag départagé nañ affaire bi de wa surrifati ñu daal di wëyal bërgël li nga xam ne wëyal li nga xam ne mooy yoon ñu bokkatu voilà xam nga tool ma bañ ko bokkee ñoom ñaar te kenn xaaju ko mooy yoon yi ngeen la neex nañ ñu ku mu neex duggee kenn du wax dara waaye bi ñu ko xaajee utal ku nekk am ay yoon yoo xam ne bokkuñu kii toolam nee ngay jaaree jaar fële kii toolam nee ngay jaare loolu la naan surrifati turuq ñu daal di li nga xamante ne nii wëyal daal di nekk li nga xam ne yoon yi ku nekk mu amal yoonu kooku bu boobaa yoon yi fala sufa boobu moom sufa amul bu neexee kenn ci bu jaayee keneen ci amul droit ne ko ah amul droit ne waa ji jënd yow kaay fii nga jox ma la la ma jox la la nga jëndoon somba ma delloo la ma ma may récupérer terrain boobu loolu du ci am droit voilà léegi nag loolu boo demee ci saraa yi <laughs> voilà ci wute borom xam-xam ni rahmatullah ni ñu dégg xadiis bi ak yooyu insha allahu taala fee gën a leer rek kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy indi hadis bi nga xam ne moo ci tegu di hadis numéro deux cent quatre-vingt-six ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn mu ne an Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu annahu qaala asaaba Umar radiyallahu taala anhu ardan bi Khaybar fa ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yastamiruhu fiihaa faqaala radiyallahu anhu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam innii asabtu ardan bi Xaybar lam usib maalan qattu huwa anfasa indii minhu famaa ta'murunii bihi qaala sallallahu alayhi wa sallam in shi'ta habasta aslahaa wa tasaddaqta bihaa qaal radiyallahu anhu fatasaddaqa biha Umar radiyallahu anhu ghayra annahu la yubaa'u asluha wala yurathu wala yuhab qaal radiyallahu anhu fatasaddaqa Umar radiyallahu anhu fil fuqaraa'i wa fil qurbaa wa fir riqaabi wa fi sabiilillahi wa ibnis sabiili wad-dayf laa junaaha alaa man waliyahaa an ya'kula minhaa bil-ma'ruuf aw yut'ima sadiiqan ghayra mutamawwilin fiihi wa fii lafdin ghayra muta'affil. kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy wax kon ci hadiis bii ci tegu mu ne Abdullah ibn Umar mu ngi koy jëlee ci saxaaba mi nga xamante ne nii mooy Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne ka annahu qaala neena mu ne asaaba daal dinay daj daal dinay dab daal di laal daal di am jote jote na Umaru baayam moom Seydina Umar radiyallahu anhu wa arda suuf boo xam ne bi xaybara xaybara la ko amee woon voilà xaybar la ko jote woon fa la ko amee woon fa atan nabi léegi xaybar mooy dëkk boobu nekk ci kaw Medina nga xam ne yahuud yaa fa dëkkoon ah ba mooy geeru xare xaybar bu siiw ba foofu dëkk boobule nag boobule nga xam daa bari woon tàndarma lool waaw meññoon lool léegi nag Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne dafaa jote benn suuf léegi nag muy ah alalla fa atan nabi mu dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa yastamiruhu fiha ngir laaj ko ah, ah, li nga xam ne daal moom la koy conseiller daal ana naka la koy conseiller ci alalam jii mu ngir mu def ko ci yoon yi ana yan yoon yi gën a ah, baax ngir mu def ko ci ngir taqarruban ngir jege ñoo ko boromam wa taala mu ciy laaj xalaat yonent bi alayhi salatu wasalaam ak lan la ko ciy digal daal léegi fa qaal yonent léegi nag fa qaal bi mu ñëwee mu ne moom sayyidina Umar radiyallahu anhu ya rasulallah mu ne yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni bi xaybar ne ko man de damaa jote xamante ne nii bi xaybar ci dëkk lam qattu huwa anfasa indi alal alal ndax ay dollar ak i dala see kii euro kii ñoomin seet kese ay français alal waaw sa yére yi sa montre yeeg sa luxe sa yooyu yeeg sa xar yeeg yooyu alal mu ne na mun sab manam usib man de masuma laal masuma jote maala na lal xattu lépp huwa boo xam ne an fasa boo xam ne maalan an fasa voilà boo xam ne moom huwa moom an fasa moo gën a gànjaru gën a précieux dina nekk lu am njariñ indi fi man minhu ko alal ji nii nga xam ne moom laa jote Xaybar fama ta'muruni be ana yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana lan nga may digal voilà lan nga may conseil lan nga may xelal lan nga may digal ci alal jooji xool nee na yonent mi alayhi salatu wassalam ne ko in ci tabula soobee habasta aslaha mooy comme que suuf la te suuf yooyu xamoon nañ ne suufi tàndarma la voilà garabu tàndarma yi dañ fa may woon mu ne ko bu la soobee nga tëj mooy nga téye li nga xamante ne nii mooy cosaan bi mooy garab yi nga xam ne ñooy nekk foofu garab yi voilà loolu moom nga garder ko wa tasaddaqta biha kanta meññeef yi nga daal meññeef may jóge ca garab ya moom nga saraxa ko génn ko li wajhillahi tabaraka wa taala nga saraxoo ngir borom bi tabaraka wa taala qaal sayyidina ibn umar radiyallahu anhuma neena fa tasaddaqa biha umar sayyidina umar radiyallahu anhu daal di doxe li ko yonent bi salawatu rabbina wa salaamuhu alayhi daal di xelal fa tasaddaqa mu daal di koy saraxa biha ca meññeefu garab ga umar sayyidina umar waaw mooy tool yi yëpp waaye suuf que nii lay demee comme ni mu koy leen saa saa waxee mooy est-ce que mooy ghayra suuf annahu que moom laa yubaahu asluha li am ba am mooy laa yubaahu dee su jaay asluha mooy cosaan ba mooy garab yi nga xam ne dañuy taxaw nga garab yi ñoom dañuy meññ gars yi witti fruits yi mais garab gi di def kenn du voilà loolu mooy cosaan bi wala yuras te kenn du ko doon amul ah man ibnu Umar wala man Hafsa radiyallahu anhuma ay doomu Seydina Umar lañ léegi kon nag ni ñuy def ah la nañ ko doon déedéet kenn du ko doon la la laa yubaahu asluha kenn du jaay garab ya kenn du leen jaay voilà wala yuras te kenn du ne may kenn du may qaal sayyidina Abdallah radiyallahu anhu mu ne fa tasaddaqa Umar fil fuqaraa léegi meññeef ya nag sayyidina Umar yi day tukkee sayyidina Umar radiyallahu anhu daal di koy saraxe fil fuqaraa ci way ñàkk ñi wa fil qurbaa ak way jegeñaale yi nga xam ne dañoo nekk ci aajoo ku soxla wa fi ak yi nga xamante ne nii dañoo nekk ci mbuumu jaam mu ne mu ñuy joxe ci alal joo jële di leen ci sarax wa fi sabilillah ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci yoonu yàlla di xare ji wa fi sabil ak doomu nga xam ne nit koo xam ne dafa tukki nga xam ne kat xat taqatta ci subul alayhi nga xam ne mooy eh, yoon yëpp a dog ci moom mooy alalam jotagu ko même bu dee borom alal la fa mu jóge waaye nekk na fii tumuranke na fii ko yi boole na ci ñi nga xam ne nee na nañ def na ko saraxe yu mel nii wa dayfi ak ñi nga am na ci droit te moom itam naa ne moom Seydina Umar radiyallahu ngaañ nag benn problème ala man waliha ci ki xam ne mooy toppatoo suuf soo sële moo xam waa ay doomam lañu wala ñeneen ñi nga xam ne daal moo koy gérer yoo gestion bi di ko gérer ah kooku garaawul an mu lekk ci da nga ne mooy toppatoo tool ba di ko bàyyi ba toppatoo aka ko ko benn problème an yakula minha mu lekk ca tool ba ca meññeef ya waaye bil ma'ruf ci njekk nag voilà waxuñ muy lekk lekk lekk woo xam ne moo bu doon toolu boppam ak en normal du lekk nii quoi xam ne rek affaire bi du alalu boppam bu ci kii bi di la fi dee doo da moo tax laa ya an yakula moom daraawul mu lekk waaye min ha cat meññeefu tool ba bil ne njekk la aw yut'ima sadiqa wala mu leen am xarit bu ko fa seet si woon yu mel noonu moom garaawul kooku it mën na ko cee leel mën ko cee jox mu daal di lekk moom itam ghayra mutamawil fii mu bañ a nekk koo xam nag ku koy def di ci am alal waa di ut alal lële ci sool boobu mële wax ni la am na ci benn kàddu ghayra mutaassilin mu bañ a nekk koo xam ne day rënk affaire yi ngir téye ko def ko milkiya bu di ci amee loo xamante ne nii waaye alal déedéet loolu la te wax déedéet loolu di di am ñu ci jël ngir boppam voilà jàppe ko loo xamante ne nii voilà alalam la di ci jaay ngir boppam ak yooyu loolu nag la ne loolu amu ci droit kon nag mu ngi noonu kon nag ñu yem nii insha allahu taala bagataay bii ni ñëw insha allahu taala ñu àggale wallahu taala la gën ala gën a mën a Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin